baabul karami wal juudi wal infaaqi fi wujuuhil xayri siqatan billaahi ta'aala kon alhamdulillah inaa bu ñu jeexalee ci suñu jotaay wi ñu génn chapitre numéro cinquante di bunt walla garab ci tool bi juróom fukk bi ak fukk ak ak juróom ñeent bu doon wax baabul xasi ala al akli min amali yadi xadis biñ ci mujj woon a gis di xadisu sayyidina al miqdaam ibn maadi kari mu doon xadis numéro cinq cent quarante trois mu ne woon wa an al miqdaam ibn maadi kariba radiyallahu anhu an an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa akala ahadun ta'aaman qatt xayran min an ya'kula min amali yadayhi gisoon nañu lool walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxewoon tey nag ñu war a jël bunt bu bees garab gu bees di garab numéro soixante juróom benn fukk mu tudde ko baabul karami chapitre soixante mu ne baabul karami buntu alkaram mooy ay teraanga mooy générosité wal juudi alkaram mooy teraanga yooyu defal nit wal juudi ak tabe wal infaaqi ak di dépenser fii wujuhil xayri ci wàllu yiw yi siqatan billah nga nekk koo xam ne da nga koy def wóolu sa borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo kawe yéegul fay baat bi rek léegul moo tax di nga ne beneen baat lañ yor noonu la waaw kon baabul karami buntuy teraanga wal juudi ak tabe wal infaaq ak di dépense fi wujuhil xayri ci wàllu yiw yi boo koy def nag siqatan billahi taala wóolu borom bi nga xam ne moo kawe sa yéegut ndax kat booy defal teraanga ay nit di tabe ci ñoom di dépenser seytaane man naa ñëw ne la hee ma ne boo yoree cinquante euros joxe ci vingt cinq ñaata lay dese boo fi déglu ñii naan la day barkeel day na ma ne loolu yëpp ay wax kese la cinquante euros daal boo ko yoree wala dix mille francs joxe ci cinq mille yaa gina tay ne cinq mille cinq lay dese ah! kii nag di def yooyu siqatan billah am kóolute ci borom bi xam ne borom bi mooy barkeel waaye it dina def lu gën la nga joxe waaw nga xadiis sayna Abu Hurayra boobu ñu fi gisoon kene amul benn bés bu yàllay def loolu am na ñaari malaaka alhamdulillah kenn ki naan allahumma aati munfiqan xalafan keneen ki na allahumma aati munfiqan mumsikan talafa waaw ne allahumma benn malaaka bi na allahumma e borom bi tabaraka aati yal na nga munfiqan koo xam ne day dépenser te yow nga tax waaw kooku yal na nga ko wutulam joxe moo am keneen beneen malaaka bi naanu ah wa allahumma a'ti mumsikan talafa eey sa borom kantaa kii téye moom kii rënk génnay di bañ a dépenser ci sa yoon moom yàqal koy mbiram kon nit ki day joxe waamee teraangam waamee li nga xam ne mooy <clears throat> al juud muy tabe ak di dépenser ci yoonu yiw yi kon loolu la tudde buntu bi al imam di commencer mu ne qaala allahu taala kon ni waxoon ne day ubbee buntu yi ci lenn ci al quraan al aziz bi ayatin karimat mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawite yéegudde nee na wa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu suratu saba waaw aya 39 mu ne qaala allahu taala boroom bi nga xam ne de moo kawite yéegut nee na wama anfaqtum yëg ne lépp loo xamante ne dangeen koo dépensé min shay'in ci loolu lu man di nekk ci alal ci jot ci loo xam ne da koy defal sa mbokk wala def ko ngir sa borom xamal ne fa huwa yuxlifu borom bi de moo koy wutu moo lay wutul loolee mooy la nga def ngir yàlla borom bi bu lay fay la mu lay fay moo gën ni li def fa huwa yuxlifu allahu akbar mu tegoon ci nag wa huwa xayru raziqin waaw te mooy gën moo gën ki nga xam ne ñooy wërsëgalaale ana kan mooy wërsëgale ku dul moom dong sax loolu mooy liñ doon wax sànq ki nga xam ne day joxe waa ji naan la boo fi joxee cinq mille yoo yoree cinq mille joxe ci xam nga ne day wàññeeku waaw loolu Iblis la koy wax ngir ngay téye waaw wala ash-shaytaanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim ash-shaytaanu borom bi ne gis nga shaytaanu ya'idukumul faqr ak ñàkk la leen di la leen di digde gis nga lim lan leen téyal li man benn malaaka bi di wax wa a'ti mumsikan tarfa iblis ne la nag yow lil téye ñi yalwaan ñi manoo leen a jox ah, attention ah non non non non non faut mesurer tes donations nañu liggéey <laughs> nañu nangam ak nangam pourquoi à chaque fois yow la ñuy solliciter bu ko nangu ah da mujj mel ni ñoom yaa ngi dëkkumul faqra te téye ko ngay téye téléphone la lay waroon bi di defar waaw <laughs> kon moom yaa ngi dëkkumul faqra ba pare wa ya'murukum bil fahsha mu leen digal njombuti fi waaw bu dee def ci yoonu yàlla mu ne la bul def waaye nag bu dee dañ ne yaay parrain <clears throat> ay caaxaan yow lañ ko ndayele foofu nga fay jaayu tabe loo joxe mu ne xeebal waaw loo joxe rek mu ne xeebal <laughs> di leen digal njombuti fi alors que seen boroom wallahu ya'idukum alors que seen borom de moom da leen di dig maghfiratan jéggal minhu bu tukkee ca moom wa fadlan ak ngëneelam wallahu te borom bi waasi'un alim mooy ci yaatu alim mooy aji xamaa koon bi kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala ta'ala ñaareelu laaya mu ne borom bi nee na ñu tawete yéegul wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum wa ma tunfiqu ya'maluuna illaa ibtighaa'a wajhi llaah wa maa tunfiquu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum laa tuzlamuun suuratul baqara aaya 272 wa qaala ta'aalaa boroom bi nga xamante ne nii moom moo kawe te yéegut ba léegi nee na wama tunfiqu wama tunfiqu min xayri lépp lu ngeen dépensé ci alal fa li anfusikum xamal ne loolu ngir seen bopp la de waaw borom bi li ngeen di def ngir borom bi du ay action borom bi ngeen ci ngeen ci ngeen ngeen di defar déedéet du yàlla moo am intérêt ci jaam yi doxe gi ñuy joxe yàlla la ñuy yokkal ay action wam di gën a baax déedéet wa ma tunfiqu min xayrin lu ngeen dépenser ci yiw rek ci alal fali anfusikum yëg leen ne yéen na pour yéen la borom bi yéen na koy fruit yi ciy jóge bu ko nangoo yéen na koy delloo wa ma wa te lépp lu ngeen dépenser wa ma tunfiquuna illa ibtigha'a wajhillah te du ngeen dépenser lu dul sàkku li nga xamante ne mooy la face d'Allah ngërëmu yàlla lépp lu ngeen dépenser wa ma lépp lu ngeen dépenser illa lu dul ibtigha'a wajhillah lu dul sàkku ngërëmu yàlla wa ma mooy loolu borom bi dina ko nangu voilà wa te lu ngeen dépensé min xayrin ci yiw yu waffa ilayku waaw mooy lu ngeen dépensé te seen yéene selloon na ngir seen boroom kese la wajha Allah dinañ leen ko fay waaye fama tunfiqu lu ngeen dépensé min xayrin ci yiw it yu waffa ilaykum des na leen ko matal ba mu sëkk seenu pay wa antum te yéen la tuzlamuna kenn du leen tooñ waaw borom bi loolu liggéey loo pare nga ñëw mu ne non non je décide que yow duma la fay dara déedéet borom bi gën naa maandu loolu waaw ndax man ya'mal mithqala dharratin khayran waaw ah. waaw nee képp ku jëf lu mel ni dara ci yiw di ko gis waaw kon nag borom bi tabaaraka wa mu ne lépp lu ngeen dépensé ci yiw pour seen bopp la waaye lu ngeen dépensé ngir sàkku ngërëmu yàlla ak lépp lu ngeen dépensé ci yiw loolu yuwaffa ilaykum dinañ leen matal sëkk pay ga wa antum la tuzlamun kenn du leen wàññil seenu pay kenn du leen tooñ eh, day mat sëkk waaw kon nag lii wax baabul karami wal wal infaq kon say waamee teraanga sa tabe say dépense ci yoonu yiw yi xamal ne boo ci def du du naax saay boo ci def du naax saay ndax borom bi nga ko séqal lii la digge te mooy jigéen te inna allaha la yuxlifu al mi'ad borom bi du wuute ak li nga xam ne loolu la digge jamais waaw bu la ne boo def parfait am lii boo ko defee di nga ko am waaw boo ko defee di nga ko am moo tax ay euh, xamuñ ku ku ku war a dem àjjana dañ naan la ku la ko wax borom bi bu ñu nee ku def lii dem àjjana loo bëgg ñun duñu wax loolu dañ naan ku def lii dem àjjana ki waaw te kenn duñu traité de menteur parce que dañoo wax li borom bi wax dañoo wax li yonent bi saa saa am ne lii ko def dem àjjana waaw <coughs> te kuy wax waxu yàlla kuy wax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam amoo looy tiit kon al imaamul xaafizu an-Nawawi rahimahullah kon lool suuratul baqara ay deux cent soixante mu teg ci beneen wa qaala ta'aala wa maa tunfiquu min xayrin fa inna bihi aliim mu wa maa tunfiquu aaya baqara bi ba léegi bi tegu ci bii waaw deux cent soixante douze lañ gisoon ci deux cent soixante treize mu ne mooy aaya bañ gisoon bee passé buntu yële lil fuqaraa alladhiina uhsiru fi sabiilillah laa yastati'uuna darban fil ardi yahsabuhumul jaahilu aghniyaa mina at-ta'affufi ta'rifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna an-naasa ilhaafaa wa maa tunfiquu min khayrin fa inna allaha bihi aliim noonu la aaya bi demee mais li koy soxlaaw gisa leen di mooy wa ma tunfiqu min xayr te yëg leen ne lépp loo xamante ne moom ngeen dépensé min xayrin ci yiw seen alal yi ngeen def ko ci yi yàlla chantier yàlla nag dafa yaar yi ci gën a màgg mooy jaamam yi waaw jaamam yi nga xam ne moom la fi def moom la la booleel ngeen di dund borom bi yàkkal la ci ndab yi am nga gis ci ñoo xamante ne ni am nañu problème mu dund gis ñoo xamante ne ni am nañu problème mu santé wérgu yaram gis ñoo xamante ne ni am nañu problème mu euh, dëkkuwaay topp ko ci noonu yi la borom bi booleel ñooñu nag. di def ci ñoom loolu mooy chantier yàlla yi gën a màgg te yàlla tax waaye bokk na ci yàlla yi <coughs> mooy jàkka yu taxaw ñu war leen a defar wala jàkka yoo xam ne ñu ngi fi woon waaye dañoo commencé yàqu ñu war leen a réfectionner war leen tëggaat defaraat leen wala ñu war koo yokk parce que ñi fiy julli ci léegi gën nañu bari te biir yi matatuñu ñu war a jënd ay terrain ci wet gi boole ci loolu lépp ay chantier yàlla la waaw ay madrasa ay école yu ñu war a defar bu ko defee doomu julli ñi di ci jànge yooyu yëpp ay chantier yàlla lañ loolu topp ko ci loolu bari na daara yu ñu war a teg mu jaar yoon loolu lépp ay chantier yàlla lañ ay gone yoo xamante ne nii daanaka seen waajur yi dañ leen a jur sànni am ñu leen di dajale nga nekk parrain tànn ci ñoo xam ne daanaka yaay seen baay di leen defal lépp ñu tas ko ci biir ñu ji loolu lépp ay chantier yàlla la suñu boroom nag ne nag wa ma tunfiqu min xayr lu ngeen nag dépenser ci chantier yi ak yi nga xamante ne nii bari na fa inna allaha bihi alim boroom bi ku ko xam la de waaw borom bi natt na lépp takk na lépp li ngeen di def ci lu baax yépp borom bi takk na waaw kenn du ñëw mu ne ah, moo jàmm parce que ma doon bind say kii dafa réeral say say <laughs> waaw kon nag xamuñ loo defoon ak loo deful woon déedéet borom bi lu ngeen def rek borom bi xam na ko moo tax jarul alman man na déedéet bu nit ñi xamul li ngay def borom bi xam na waaw te kiy def kiy def ngir yàlla kooku kooku rek kooku rek la dundam neex waaw ndax moom loolu da koy may mu mën a supporter wax yu ñaaw yi ko ñenn ñi di wax même bu dee mu ngi def ñu naan ci gis tël kese du ne comme que wax nañu lii naa bàyyi déedéet du bàyyi parce que moom xam na ne yàlla lu ko séqal yàlla lay jëflanteel à travers mbindeefu yàlla yi kenn nag ci mbindeefu yàlla yooyee xas ko wala wax ko wax ju ñagas loolu du indi benn rëq-rëq ci doxlante gu rafet gi muy doxlante boroomam à travers jaamam yi waaw mu xam ne boroomam lay dox lay doxlanteel lay lay lay lay lay deflanteel waaye nag boroom bi jaamam yi la fi te dina xam ne ah nañu wax waaye de wa ma tunfiqu min xayrin fa inna allaha bihi alim lu ngeen def lu yiw rek boroom bi de xam na ko kon aaya yii nii eh, nga xam ne ñoom ñépp dañ lay ñaax yow jaam bi ci say waamey xéewal sag tabe ak dépenser ci yoonu yiw yi kon bari na kon yoonu yiw woo investir woo dugg rek borom bi nee na lu ngeen ci man a dépenser fa inna allaha bihi alim borom bi xam na ko de waaw te dina ko dencal ba bés mu daal di lay rétribuer fay la fay goo xamante ne fay bu duun lay doon kon imam rahimahullah ay leen li am solo nag gis nga lam teg siqatan billah mooy bul dépenser ngir ñu ne boroom loxo ci poche ngir ñu lay tagg déedéet def ko siqatan billah am kóoltu sa boroom te xam ne moom mooy fay oh, kon affaire dama ko deful woon <laughs> kon ay andi muy wàllu njëkk li ci tool bi ci garab gi muy côté alquran bii di ñëw nag ñu gis wàll bi nga xam ne moo ci tëb muy wàllu xadiis yi wàllu xadiis yi nag al imaam rahimahullah mu ko commencé xadiis cinq cent quarante quatre cinq cent quarante quatre la tàmbalee jeexale ko li nga xamante ne nii eh, <laughs> mooy hadith cinq cent soixante deux waaw cinq cent quarante muy seize hadith seize hadith la fi al imam non dix huit dix huit dix la al imam rahimahullahu taala di indi fii insha allahu taala ñu war koo buntu bi muy wàllu woowu eh, bii di ñëw ñu tàmbali nag hadith cinq cent quarante mooy hadith Mawlana ibn Mas'ud